fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibn shaab an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi ar-raabi'i ashar ba'da al-mi'atayn fil baabi raabi'i ashar raabi'i ashar ba'da al-mi'atayn wa anhaa radiyallahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fii ramadaana maa laa yajtahidu fii ghayrihi wa fil ashri al-awaakhiri minhumaa laa yajtahidu fii ghayrihi rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaamu al-haafid an-nawawi di ñëwaat ak ñun ci buntu bi ñu nekk di garab gii di deux cent quatorze di wax ci ngëneelu qiyaami laylatil qadri wa bayaani arjaa layaaliha gëneelu taxaw laylatul qadr ak di leeral guddi ga xam ne moom lañ gën yaakaar mu tombeek moom ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille cent quatre-vingt-treize mu ne woon wa anha radiyallahu anha annaha qaalat kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa al-ashra min ramadan ahya al-layl ban mu jeexee walillahi alhamdu walminna euh, léegi nag tey ñu nekk ci cëppaandaw gi nag mooy fi nga xam ne nag ci la mbir yi jeexe waaw borom bi daa def ne <laughs> suñu tom bi ñaari masala yi gën a gudd ci yi gën a bari ay wax gën bari ay wuute ci fii lañu ko gis waaw muy masala saa boobu ci addu ajjuma ak bi nga xam ne mooy laylatul qadr walillahi alhamdu wal minna ban guddi la tey al imam bi ci teg xadis mille cent quatre-vingt-quatorze mu ne wa anha radiyallahu anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sayyidatu Aisha mi ba léegi mi jëloon ay yooyu la génn mu ne mu ngi wax ba léegi ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yeji taxidu doon góor góor doon ubbi doon gën yokk ak ak ak yulli dayok coonoom doon redoubler d'effort voilà doon yokk li mu doon def fii ramadan ci ramadan maa loo xam ne laa yej taxidu doonu ko woon jaamoo yàlla noonee doonu ko woon yokke noonee fii gayrihi lu dul ramadan li mu doon gën jaamoo yàlla ramadan di gën a def ay nga gis ne yonent saa salaam mu ngi gën a yokk li mu doon def ci Ramadan bokkul ak li doon def ci feneen li ko doon def ci Ramadan defu ko feneen ci beneen weer mu ne nag waaye ci Ramadan boobu bi ci doon ginoon di redoubler d'effort doon gën a nekk ki nga xamante ne nii ngay gis mu gin cee nekk ci jaamu yàlla ji lool lool lool d'une certaine façon boo xam ne wa fil ashr al awaaxir rawatina voilà. ci fukk yi nga xam ne ñooy mujj minhu ci ramadan maa la yajtahidu fi ghayri loo xam ne du ci def noonu ci li des ci weer wi li jiitu woon ci weer wi muy ñaar fukki fan yi juuti mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslim muy al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi ali léegi laaj bu njëkk mooy est moom dong ko solo ñu la déedéet sëriñ am al imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo woon ko waaye al imaamu Ahmad solo na ko naka noonu al imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi alayhi Euh, ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu ngi koy indi kitaabul i'tikaaf baabul ijtihaadi fil ashri al-awaakhir min shahri ramadaan mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid wa Abu Kaamil al-Jahdari mu ne sama ñaari sëriñ laa ko jëlee ñoo ñu nettali muy Qutaybatu bnu Sa'iid di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 148 génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi wa Abu Kamil al-Jahdari ak Abu Kamil al-Jahdari loolu mooy li gënoon a siiw niñ ko doon dàkkantele mais al-Fudayl ibn al-Husayn la tudd ibn Talha al-Basri euh, rahimahullahu ta'ala génn àddina la 237 rahmatullahi alayhi mu ne kilahuma ñoom ñaar ñëpp nee nañu an ku nekk ñoom ñaar ñëpp ku nekk ci ñoom an Abdul Wahid ibn Ziyad ñu jëlee ci Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr ñi ne Abu Ubayda al-Basri génn àddina la 176 am na ci wuute nag rahmatullahi alayhi qaala Qutayba mu ne sama sëriñ mu njëkk bi Qutayba nii la ko waxee dana haddathana Abdul Wahid mu ne nettali nañu suñu sëriñ da Abdul Wahid an al-Hasan ibn Ubaydillah mu ne mu ngi koy jël ci al-Hasan ibn Ubaydillah ibn Urwa Abu Urwa an-Nakha'i al-Kufi génn àddina la 139 ci wuute bu am ci kañ la génn àddina rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Ibrahima yaqul mu ne dégg naa Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a an-Nakha'i al-Kufi Abu Imran génn gane àddina la 46 génn àddina li nga xam ne mooy la 96 rahmatullahi alayhi hmm? moom mu ne Ibrahim mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i yaqulu man sami'tu al-Aswad ibn Yazid dégg na nijaayam hmm? nijaayam la woon moo doon nijaay Ibrahim dal Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman hmm? Euh, ibn Kuhayl ibn an-Nakha' an-Nakha'i Abu Amr ñi na Abu Abdirrahman muxadram fekk na jamono Yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaye jotu koo gis muy génn àddina la 74 rahmatullahi alayhi yaqulu mu naan sa qalat Aïcha al-Aswad mu ne qaalat wax na Aïcha muy Aïcha bint Siddiq as-Siddiqatu bint Siddiq mooy Aïcha bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummul mu'minin al-faqiha radiyallahu anha annaha qaalat qaalat Aysatu radiyallahu anha kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashri al-awaakhiri maa laa yajtahidu fii ghayrihi nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayn daal di indi mu ne Yonent bi saa saa nekkoon na di gën a redoubler d'effort ci fukk yu mujj yi loo xam ne doonu ko woon def ci lu jiitu ci. weer yi nga xam ne ñoo ko jiitu euh, noonu euh, na ko imaamu muslim moom nii la ko ëndee hmm? kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu ah, fi loolu imam muslim moom soloowu ko noonee hmm? waaw soloowu ni imam kaddu yi nga xamante ne nii euh, moom la ko al imamu abul eh, an-Nawawi indee nii moom indeewu ko noonu hmm? eh, wallahu taala alam waaw ah. kon nag loolu am am solo la kon nag ginnaaw lii eh, kon hadis bii nii lan la ñuy jàngal mooy ba léegi wa bayaani li imaam waxoon ne wa bayaani di leeral li nga xamante ne nii mooy euh, euh, arja layaaliha ana ban ci lay ci ci ramadan ban ci guddi yi mooy di di gën a yaakaarlu bi nga xam ne moom la ramadan di di tombeel su jotaay bii ñu génn taxawoon nañ ci wax yu bari yi nga xamante ne nii moom la ci boroom xam-xam yi rax gisoon nañ liñ jàppoon ne noon nga mën a boolee wax yi insha allahu taala ba léegi ci loolu la nekk ba léegi ci loolu la nekk moom al imaamu alxaafidu alxaafidu euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi mooy yonent bi alayhi premièrement mooy ci Ramadan li mu ci doon def ci ay jaaw xeeti jaamu yàlla ni mu ko doon gën a fulandee bokkul ak lu mu doon def feneen ci beneen weer waaye ci biir Ramadan yooyu mu am foo xam ne foofu la doon gën a redoubler d'effort muy al ashr al awaaxir moo tax ci la doon i'tikaaf voilà moo tax mu ne woon ci hadis bee ñu génn ida daxala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al ashr al awaaxir min Ramadan ahya al layla wa ayqaza ahlahu wa jadda al mi'zar voilà mu noon yeneen tubaab yi saa saa bu fukk yu ci weeru koor day dundal guddi. yee ay ñoñam gina takku ba gina dëgër waaw waaw gina jublu te masu cee jóge ci boroomam tabaaraka wa taala gina redoubler gina yokk li nga xam ne intensité ni mu doon jaamoo yàlla nga gis mu gina tee fort allahu akbar waaw <laughs> waaw te lool ci la dëppoon waaw waaw ku yaakaar ne boo tollee fenn fi moom da ngay bàyyeeku yow tàyyel ci jaamu yàlla loolu tàyyelkat yi ci jaamu yàlla kese ñoo koy ci ba pare nag bëgg dugal lépp ci baatin walla affaire bi jëfu xol la yow doo bàyyi wax lu amul <laughs> waaw yonent bay saa saa mii sangu ñëpp ñii la def ba génn àddina te borom bi nee na ko walal aaxiratu xayrun laka minal uula fekk mujj ci say mbir moo gën fuuf li waaw nii la doon def ba ramadaan bi mujjee def da doon gën yokk li doon def intensité lu ëpp li ko doon def feneen waaw muy rek di dellu ca la nga xam ne lañ doon wax jamono yi nga xam ne ay jamono yi occasion la dañ cee war a gën a redoubler d'effort waaw dañ cee war a gën yulli suñu day coono waaw ngir am suñu ngërëmu boroom wajhi rabbina al a'la waaw kon da doon gën a ramadaan ndax foofu fu la ngëneel yëpp weer woowu moo ëpp ngëneel yeneen weer waaye nag ci weer woowu fukk yu mujj yi ñoo ëpp ngëneel ci yi ñaar fukk yi jiitu woon te li foofu la laylatul qadri foofu la ne taxarraw waaw na ngeen ko dakk foofule na ngeen ko seet foofule taxarraw laylatul qadr fi al-ashr al-awaakhir min ramadan comme hadith 1191 waaw waaw ne ko seet ne dee leen dakk di wër ramadan euh, euh, laylatul qadr ci fukk yu mujj te gis ne bi mu defee i'tikaf ah, fukk yi ci dëkk bi yi ci digg bi Seydina ji ba yëkkati mbir mi ba pare Seydina Jibril ne ko li ngay seet mu ngi ci kanam mu tegaat mbir yi waaw ne képp ko i'tikaafoo na ñun na continuer voilà Allahu akbar waaw jàpp ko foofu nag ba ni muy demee ar-rafiq al-a'la alayhi kon nag ñi nga xam ne ñoo gën a xam yàlla ñoo gën a sonn loolu mooy dëgg waaw mais koo gis ab taasa ab ab ab ab ab saa taayel man ci jaamu yàlla ba pare ñu naan moo fi gën moom itam mu koy woote te lépp moom moom moom benn effort jaamu yàlla benn effort bu ko ci def. waaw bu dee spéculation kenn dàq ko waaw ay wax ju rafet ñii kenn dàq ko mais bu ñëwee ba ba pratique religieuse moom moom moom daa nekk doo ko gis dara yoonam newu ci. te noonu du doo koy si noonu la ndax saa tayel man waaw ba pare bëgg wax ne nag ñu àgg ñoo àgg fii déedéet loolu mooy day wane ne kooku àggut fen waaw ñi gën a xam ñoom ñoo gën a sonn waaw ñi gën a àgg ñoo gën a sonn moo tax yonent bi alayhi salaatu doon taxawu lii ci li nga xamante ne nii euh, mooy ci guddi yu mujj yi euh, di léegi di wane ne kon Ramadan waaye biir Ramadan fukk yu mujj yi euh, foofee kuy góor góorlu ma góor gën a góorgóorlu foofulee wallahu taala aalam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mun di beneen xadis muy bu mujj nag ci bunt bi nga xam ne ci la bunt bi di lay tëj nag suñu bunt bi bu ko defee léegi li jëm ci suñu wàllu laylatul qadri yeeg julli guddi yeeg yooyu jeex na une fois pour toutes <laughs> waaw insha allah moo di bi daa am lu ko waral al imam da koo indi nag ngir ne waa léegi man bu ma dëppoo bu yàlla defee ma tombeeg ramadan waa lu kii laylatul qadr waa lu may ñaan waaw lan lay ñaan ban ñaan boo xamante ni moo ëpp doole ci yépp laa fa war a ñaan waaw parce que gis nga ni boroom bi def ci faatiha gis nga bi mu ñu waxee faatiha nga ne ne ab dialogue la entre moom ak ak jaamam waaw inni qasamtu salaah bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al man maa xaaj borom bi saar boobu tudd as-salaa bul wax julli de faatiha bokk na ci ay turam as-salaa te as-salaa mooy julli waaw mooy li gën a màgg lu ñuy tari ci julli mooy faatiha jàng faatiha mu ne man maa ko daldi def partage ak sama jaam waaw wali abdi ma sa'al après nag jaam bi lu mu ñaan lay laa koy may te loolu mu ne moom lay ñaan waaw mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ma ne ah hamidani abdi ah sama jaam sant na ma ba ni muy jeexe ba bu ñëwee ba nga xam ne fa ñaan nga nekk mu war a wax ihdina siratal mustaqim waaw mu ne sama jaama moom loolu sama jaam am na li mu ñaan ñaanal ihdina yal na nga ñu gindi as-siraatal mustaqim yoon wi nga xam ne moo gën mooy coow wooral wëllif yépp jëm ci yow borom bi tabaaraka wa taala ak jóge ci yow siraatal ladina mooy yoonu ña nga xam ne an'amta alayhim ñoom nga xéewale waaw ghayril maghdubi yal na bu ñu boole ci yoonu ñi nga xamante ni nii ñooy ñoom lañu mere waaw alayhim sam sànge daa dal seen kaw wala dallin waaye it oh! yal na bu ñu boole ci ñi nga xamante ne ñooy ñu sànku ñu ñu riir ñi nga xam ne xamuñu dara waaw kon loolu gis nga faatiha bu boroom bi bàyyi woon ay point yi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in deux points mu bàyyi noonu léegi ne léegi nag yéen jullikat yi yéen jullit ñi képp ko àgg foofu dugalal ñaan bu la neex yàlla xam na ne am na ñoo xam ne dinañ ñaan lépp ba mu def ihdina siratal mustaqim non la way am na ñoo xam ne moom ah, malaa yiin dóoroo lañ fay dóor <laughs> borom bi ay milliers d'euros des millions d'euros des milliards d'euros borom bi lépp di mbiri àddina yoo xam ne yow bu la ko yàlla joxe boo ma booy dee muy jeex ndax yow ku mel noonu moom la liggéeyalul ngir yàlla <laughs> waaw <laughs> waaw longue vie waaw hayatan tawila ya rabb waaw idina siratal mustaqim lu <laughs> bari ñu koy wax moom koy wul de borom bi xam gu mu xam yéene bëggal ñu mu baax la def ne moom moo ñuy wax li ñuy wax moo ñuy sal li ñuy wax waaw bàyyiwul ñu fay dugal leneen parce que bu ñu baree ñu jàdd yoon wi <laughs> waaw mooy ku ñu jox li nga xamante ne nii moom ah <laughs> moom daa yor ci arme lu toll ni F16 <laughs> waaw yooyu nga xam ne moom bombe nucléaire la yor waaw nga xam ne man na cee rawaaye lu bari mën na cee gañe ñu bari tiital ci ay noonam waaw waaw. Satan deux Satan Russia ah, mooy Satan deux ñaar lañu am ci Satan deux mhm. and misil buñ tudde saytaane a'uudu billahi mina saytaane yal nañu ci yàlla musal <laughs> Satan deux kay walla yaazu mooy daal suñ xam ne mooy ñaar yi mën na toj mën na toj monde bi yëpp online ci waaw ah, noonu lañ ko présenté mais est-ce que loolu noonu la demee c'est ça <laughs> gars yi dañuy gars dañuy pomper ngir tiital seen seen borom yi ak gars yi leen di jiimat ngir mbagg waaye mooy koo xamante ne nii am nga arsenal bu yow yow yow yow hein hein puissance su gaynde lañ la jox ngay atterrir atterrir et atterrissage bu yow mooy loolu yow borom bi defal la loo xam ne yow ñaanal fi mu gën a màgge ne wali abdi ma saal te sama ñaan jaam moo moom li moo moom li mu li ñaal ngay nekk di ñaani milliard ak ah bonne bu doon sax bonne santé goo xam ne ci jaamu yàlla laa koy def déedéet moom fàtte na jaamu yàlla yëf yi bakkan kese lay wax waaw naka noonu nag raylatul qadri yii haa suñu borom tàggat saxaaba yoo xamante ne nii meluñ nu melu xaasa meluñ nu bari ci ñun waaw wallahi lépp loo xam ne waroon nañ koo laaj yonent bi alayhi salaam mu ñuy jariñ fekk na ñoom ñu laaj ñu ko ba ñu laajal ñu ko ba pare moo tax ñaata yoon la ay taabi'i ñëw naan hé man de lii damaa bëggoon laaj ko yonent man de bu ma gisoon yonent saa salaam wala sax ay ta saxaaba yoo xam ne dañ naan man de yonent saa salaam am na lu ma ko bëggoon a laaj ba ni mu génne àddina yàlla deful ma laaj ko ko ñëw wax ko benn saxaaba mu ne laaj naa ko laaj <laughs> mooy gis nga borom bi moo tàggat ñoo xam ne wallahi euh, laqad ixtaara allahu asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yawma ixtaara nabiyya comme kama qaala ibnu mas'ud waaw mu ne boroom bi moo tànn saxaabaa yonent bi alayhi salaatu salaam bés ba mu tànnee yonentam la tànn ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ànd ak moom ñooy dimbali diine gi ñooñu ñoo gën ragal yàlla ci mbindee fi ginnaaw yonent yàlla mi saa saam ñoo leen gën ragal yàlla waaw waaw amul njariñu àddina ak lu dul ne bu du ko yonent bay saa waxul directement ñoom laaj nañ ko ko bam leeral ko loo humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñooñee la ki yàlla belli daal di tànn te ku mu tànn te te ku mu ñoom la yar te ku mu yar doy na sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di ñuy laajal laaj bi waaw mooy bu ma tombeeg laylatul qadri waa man ban ñaan bi ëpp doole laa mën a ñaan al imam ne kaay ma wax la Abdullah te loolu laay tëje bunt bi mu jeex boo ko amee jeex na léegi góorgóorloo fi des dégg nga li la boroom xam-xam yi di wax fu nekk fi nekk man imaamu Nawawi li ma gën jàpp biir Ramadan la ci fukk yu mujj yi rawatina ci yu tóol yi góorgóorlul ci loolu léegi nag boo góorgóorloo del baril ñaan kii waaw gan ñaan mu la taxawal mille cent quatre vingt dernier hadith wa anha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat ya rasul allah ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha qaal quuli allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawaahu tirmidi rahmatullahi alayhi wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamul haafidu an-nawawi rahimahullah mu indi li nga xam ne mooy xadiis bu mujj bi mu ne kon li ngay ñaane ji wa an ñu ngi koy jële ba léegi ki ñu jële woon xadiis yi mujj yépp moom lañ ko jële moom as-sayyidatu Aisha as-siddiqatu bint siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annaha qaalat mu ne moom de na mu ne annaha qaalat mu ne nee na ya rasulallah nee na la wax man yow ndawal yàlla li sa sallam wa ara ayta hmm? eh? in alimtu bu dee ne xoolal rek bu dee ne damaa xam ayu laylatin banti ci guddi yi laylatul qadri mo laylatul qadri mooy laylatul qadri waa man bu ma ko xamee man Aisha ma aqulu fiha waa ana lan ñaan lan wax ci guddi googu bu yàlla defee ma xam ko ba tombeek moom laylatul qadri qaala mu ne ma quuli waxal allahumma e sa borom innaka dëgg-dëgg yow afuwun yow ku indulgent nga ku jëllale sa jaam yi lu bari nga tuhibbul afwata da ngaa bëgg ak jëllalee ko jéggale ay waay faafu anni yàlla nag ma jéggal te jëllale ma say nga mu ne hadis bi rawahu tirmidi al imam at-tirmidi daal dina koy solo rahimahullah wa qaala mu ne hadithun hadith la hasanun bu baax sahih bu wér a wér a wér waaw laaj bu njëkk mi mooy est moom dongo ko solo ñu la déedéet waaw ñu ne la du al imaam Abu Isa kese moo ko ak Tirmidhi lii al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi alayhim allah cam waaw ñoom ñii ñoo ko abu isa léegi al abu isa moom nan la ko solowee ñu ne la al abu isa at-tirmidhi rahmatullah alayhi mu ko indi ci abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabun haddathana Qutaybatu moom la imaam Muslim jëlee woon hadiisam be ah do imaam Muslim danoon haddathana Qutaybatu ibn Sa'id wa Abu Kaamil al-Jahdari ah alors waaw <laughs> moom la ko imaam at-Tirmidhi jëlee fi mu ne haddathana Qutaybatu muy Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne haddathana nettali nañu Ja'far ibn Sulayman ad-Duba'i mu ne ki ñu nettali mooy Ja'far ibn Sulayman ad-Duba'i Abu Sulaymaan al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la 178 am na nag ñu ne 188 rahmatullahi alayhi an Kahmas ibn al-Hasan mu jëla ko ci Kahmas ibn al-Hasan al-Qaysi at-Tamimi al-Hanafi an-Namari ñi ne at-Taymi la ñii ne non namari la albasari rahmatullahi alayhi génn àddina la cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi an abdillahi ibnu buraydata mu jëla ko ci abdullah ibnu buraydata ibnu al-husayb al-aslami abu sahl al-marwazi nekkoon juge Marw nga xam ne mooy frère Sulaymaan waxoon nañ la ñooy seex ya rahmatullahi alayhi gane àddina ci xilaafa la génn àddina la cent quinze centenaire la woon rahmatullahi alayhi wa radiya an abi an Aysata mu jële ko <coughs> mooy baayam mooy Buraydatu ibnul Husayb al-Aslami saxaaba boobu radiyallahu ta'ala anil jamii' an Aysata mu jële ko sayyidatu Aysa siddiqatu bintu Siddiq ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anil jamii' ummu Abdillah génn àddina la 57 euh, li gën a dëgër rahmatullah radiyallahu anha annaha qaalat qultu ya rasulallah ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadr maa aqulu fiha qaala quli allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni haaza hadiisun hasanun sahiih moo tax imaamu Tirmidi imaam an-Nawawi wa qaala hadiisun hasanun sahiih voilà hadis bii nag gaa yu bari téere yu bari dañuy def hadis numéro trente cinq zéro huit mais du trente cinq zéro huit ah trente cinq treize la. voilà ci sunan Tirmidhi trente cinq treize trois mille cinq cent treize mais pas trois mille cinq cent huit trois mille cinq cent huit hadith sayna Abu Hurayra la di wax leneen kon loolu ñu bàyyi ci xel léegi kon ginnaaw bi biñ gisee taxrij bi nii mooy nag hadith bi nii la ñëwee ah allahumma ka allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ay karimun bi moom bokku man moom gisuma ko imaamu at-Tirmidhi imaam Ahmad imaam Ibn Maaja ñoom ñi ko soloo amul kenn koo xam ne gis naa mu indi ci karimun waaw ñaan yi nag li ko borom bi li ko yonent bi alayhi salaam waxe nañ koy waxe noone waaw xaw ma nag foogu ne bëggub aaral la wala boog wala boog dañoo dégg ko xasa wax wala mu siiw wala rek ah ku ci gis riwaaye boo xam ne loolu wér na ne karimun gi ci la nga won ma ko waaye daal musnadu imaamu Ahmad karimun amu ci sunanu yi karimun amu ci na ko noonu sunanu ibnu maaja karimun amu ci allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma esa eh, borom innaka afuwun waaw ku bari te man ak jéggalaate nga waaw waaw waaw kathirul afwi nga fa'fu anni te imaam al-Hakim tamit daal koy solo eh, an Naysaburi rahmatullahi alayhi kon loolu lu ama am solo la kon nag mooy nañ koy waxe ni nga xam ne noonee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngale woon waaw allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lii mooy li gën màgg lu jullit ñaan bu bu ko borom bi dëppaalee ak laylatul qadr waaw fii mu yàlla xam na ne am na ñoo xamante ne nii moom euh, mooy portewul yi xamuñu ko <laughs> waaw <laughs> waaw portewul yi non xamuñu ko waaw ñoom pour ñoom leen mais alaafu mais loolu mooy lépp <laughs> yonent way sa saam bi ñu xamal ne gis nga jaam lu mu am li gën a màgg lu mu am ci kaw suuf buy génn àddina fekk boroom bi Euh, jéggal ko jéllale lépp loo xamante ne nii moom la defoon ci ñaawteef ak safar parce que moom nekk doomu aadama ci boppam ñëw ci kaw suuf mooy yow bonjour les bàkkaar waaw léegi nag moo tax mu ne kullu bani aadama xata doomu aadama ya ñoo susceptible dañoo nekk di def ay ñaawteef ay bàkkaar ki gën ci ñoom nag mooy ki nga xamante ni mooy ki nga xam ne day tuub di dellu ci boroomam waaw léegi kon loolu nag ñaan googu ñaan ko borom bi bés guddi gi nga xam ne mooy guddi gu rëy gi daylatul qadri loolu amul lu ko ëpp doole waaw ñoom al imaam al hakim an-Naysaburi noonu lañ ko ëndee waaw allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni imaam an-Nasa'i indi na ko ci sunanul kubra waaw naka noonu la allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anna anni kon loolu mooy ne loolu mooy li gën a màgg lu jaam bi mën a am te yonent bi alayhi salaam kat da ko wax ki nga xamante ne moom la gën a sopp ci nit ñi ne ko boo dajee guddi gi nga xam ne moo gën ci guddi yi ñaanal lii kon nit manu la fee waxa waxa waxa waxa waxa wax ay sëriñ diw moom lii la doon ñaan ma ne loolu lépp baax na waaye loolu du wax ji li gën mooy li yonent bari saa saa wax ci gën sopp ci nit ñi bañ ne ko yonent saa saa kan nga gën a bëgg ci nit ñi mu ne Aysa ñu ne ko moo non waxuñu ci jigéen ñi ci góor ñi mu ne baayam <laughs> waaw kooku noonu radiyallahu anhu waa moom la wax lii ne ko bu ma dëppee dëppale léegi lool xanaa kay bu amoon lu gën leneen dina ko voilà moo tax affaire waane yooyu ak xaw ma ñàkk yeewu la xaw ma ñàkk yeewu la xaw ma nan la demee noonu. bàyyi fi li yonent bi saa saam jàngale di sonn ci ay walla am na dog yu sëriñ jom walla yu jiw doxe bésub al ci laylatul qadr rek noonu ñenn ñi dañuy nekk ci lool ba bii duñ ci wax dara wal iyaadu billah lii yonent bi saa saam wax duñu ci wax dara nga foog ne loolu jàmm la ci ay nit te ñu ne ñoom ñu ngi ci yoonu tarbiya ban tarbiya loolu mooy tarbiya <laughs> loolu tarbiya la waaye lool lool li yàq nga naan lan moo yàq occasion bu rëy bi nga am nga nga nga jaar feneen yow waaw nit tarbiyawul kenn lu dul ci li yonent bay sa sam jàngale ku ko wàcc di seet leneen yaa ya yaa yaa yaa sonal sa bopp quoi waaw waaw loolu dafa leer waaw allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni aka simple est-ce mu ne jafe na lii jafe naa wax mais jàpp nañ ne il faut ñu ut lu compliqué quoi non affaire bi non non normalement ça ne va pas facile oh, non non affaire bi il faut trouver des choses yoo xamante ne nii benn waaye nekk fee di la fi tuddal ay turu jinne yu kenn xamul ah wala di réy réy lu di pompel di kii way yow yaa daan nga mag na waaye ma sa waay loolu boo ko amee yow bu dee lii doy la toppal loolu te nga bàyyi nit ñi ku la laaj bu ko wax sa wax yooyu waaw boo ko mënula wax li yeneen saa sala wax nga noppi waaw kon nag loolu dafa am solo nañu dellu ci njàngaleem yonent bi saa salaatu salaam waaw bu amoon lu gën <laughs> dina ko wax kim gën a sopp lu gën li ne waaw talabul afwi mooy li gën a màgg lu jaam am ci kaw suuf waaw ba mu xamee ne ba muy génn àddina am na ay àq yoo xam ne yu borom bi yu matalul ndax wa maa qadarullaha haqqa qadri waaw wa maa qadarullaha haqqa dëgg-dëgg nag tawum yàlla dëgg-dëgg lañ ko war a natt waaw te tamit yi nga xamante ne borom bee la koy digal defoo ko nam la ko digale wala ñaaw téef yi ngay def ricc ricc yi ngay def ak tamit sa digganteeg sa mbokk yi ak nit ñi loolu lépp nga ñaan borom bi nga xam ne moom mooy jéggale di jéllale mu pardonné la waaw mu nekk indulgent envers toi effacer la say ñaaw kiif nga xamante ne nii yow da ngay ñëwal borom bi bi qalbin salim waaw yawma la yanfa'u maalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim waaw nga xam ne boo présenté wu yawmal qiyam nga xam ne bés boobu saydna ibrahimul xalil alayhi salaam ne woon du fa jariñ maalun alal wala banun du caagante na ay doom illaa lu dul man ka nga xam ne atallah dafa dikkal boroom bi présenté ca kanamu boroomam bi qalbin salim waaw xol boo xam ne lépp lu dul yàlla da cee set wecc waaw waaw da cee set wecc jublu ci boroomam tabaraka wa fekk boroom bi fóot ko waaw daal di koy jéggal muur ko malaanum sutura loolu mooy lépp solo waaw mais du ay euh, ay nekk fi la voilà mbiri àddina moo moo tax lii lii ngay xame ne gis nga képp ku yaakaar ne voilà ay ismullahi al-a'zam bu ko amoon ay yow kon samay affaire baax mbiru àddina kooku du ko xam yàlla du ko xamal nit ku mel noonu waaw waaw borom bi da koy xamal ay nit ñoo xam ne dañuy am problème u reer dañuy am problème u añ te xam nañ ismullahi al bi borom bi bi yonent bi alayhi salaam ne bi nga xamante ne nii képp ku ko ci ñaan yàlla may la waaye xam nañ ne loolu du affaire ay ay ay affaire euh, yu mondee yi taxul ñuy wax yow sa digganteeg sa borom waaw nan ngay gën a sa borom nan ngay gën xame sa borom nan ngay gën a sóoboo ci sa géeji borom loolu la ak nan ngay gën a amee ngërëmu sa borom waaw wa rida nabi sallallahu alayhi wa yooyu la loolu di jariñ waaw moo tax koo gis mu koy wër di wër ngir mbiri àddina du am dara. waaw même bu ñëwee sax bañ ne ko euh, euh, euh, kayfiya kii bii lii la ma ne bu ko jëlee du ci am dara dara du ko ci am waaw du jot sax affaire bi waaw dinañ ko jox loo xam ne dina am fell fell bu ci am parce que koo loolu taxul a jóg lool loolu c'est pour yàlla pour jàmbi di dellu ci boroomam loolu la mais pas nga jël ko di ci def sa yëfi àddina yoo xamante da ngay fàtte yàlla complètement waaw saa boobu ci yow ma ci ci ajjuma laylatul qadr bii at yooyu waaw ku ko yàlla du paaleel ce n'est pas pour euh, bi nangam ak nangam euh, gis nga mbir mi mooy sa digganteeg sa borom waaw al afu <laughs> waaw bi nga xam ne fii mu ne ah, ah yoo xam ne jàpp ne waaw waaw loolu de baax na waaye <laughs> waaw waaye googu mooy wane ne yow li yoneen saa sa wax doyu la waaw ban waaye c'est ça kenn waxu bul ñaan leneen ah non loolu kenn waxu la ko mais dañ na ne gina sonn ci leneen que li yonent bay saa saam wax ne ku dëppaale lool nga nekki loolu laay wax kenn waxu la bul ñaan ni leen kan moo la doo doo doo doo ñaan euh, al afwa wal afiya fi dunya wal axira kan moo la wax du ko ñaan waaw kenn waxu loolu mais di sonn ci yoo xam ne ba fàttali yonent bay saa saam jàngale c'est ça loolu mooy addaahiya loolu moo graw waaw loolu mooy li nga xamante ni moom xattas ah, torof la kon nañ ko jàpp de allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni waaw waaw te nañuy tëkku liñ doon wax sànk tënku ci ni ko yonent bay saa jàngale ay karimu nag yooyu yépp sawaay ñëpp xam nañ ne yàlla karim la kay mais dafa am kàddu yoo xam ne ni ko yeneen lay saa saam jàngale gisoon nañ Seydina euh, al-Bara ibn Azib waaw wa nabi wa bi nabiyyika alladhi arsalta mu ne wa bi rasulika yeneen saa ne ko déedéet wa bi nabiyyika alladhi arsalta ca ñaan nga muy ñaan buy waaji tëdd waaw ne ko déedéet waxe ko nii waaw aaral bu metti beeg wala nii laa miin gis naa imaamu diw di ko waxe noonoog déedéet yow li am solo mooy nan la wére te riwaayaat yi mustadrakul yi ñu la wax léegi sunanul kubra an-nasa'i imam ibn ah, musnad imam ahmad sunanu ibn majah at-tirmidhi ñoom ñépp kenn karimun amu ci waaw waaw bul fan nit nag wala imam diw mu koy wax ba yow nga mokkale ko noonu di ko waxe noonu waxal li yonent bi alay saa saam wax ana lan moo gën a simple wax li yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jàngale moo gën a simple waaw waaw waaw <laughs> allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni loolu la de jàppal foofu te tooba waaw koor gi ñu ne <laughs> góorgóorlu waaw ashrul awaaxir yi surtout ñi nga am dañ ne surtout foofu lay gën a nekke te loolu mooy dëgg mooy góorgóorlul di bari loo sa làmmiñ loo koy tooyal di ko tooyal képp ci loolee allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ci kaw noonu <laughs> lañu jeexal suñu tom bi suñu hadis yi suñu bunt bi mu tombeek le six Ramadan mille quatre cent quarante-six yawmul jumaa yawmul jumu'ati lii le 7 mars cinq li ñaan boroom bi mu dëppaale ñoog Ramadan te mu may ñu bu ñu dëppaaleeg moom ñu tënku ci ñu yonent bi alei saatu jànge jàngale ak li nga xam ne noonu la ko doon dundale yal nañu ko boroom bi may loolu yomb na ko amin bii di ñëw ñu ubbi tom bu bees ah eh, ci ñun di chapitre bu bees di chapitre deux cent quinze di wax ci leneen nag ah